abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu fi kitaabihi riyaadu saalihiin min min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab asalaasumiya wa salaasa wa ishruun baabu nahyi an sabbi riixi wa bayaani maa yuqaalu inda hubuubihaa walillaahi alhamdu wal minna. kon uh, suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ba léegi ci kitaabu riyaadu saalihiin chapitre salaasumi'a uh, wa isnaani wa ishruun lañ mujj woon gis moo doon trois cent vingt-deux baabu karahati sabbil humma tere guñ tere ngay ŋàññi li nga xam ne mooy sibiru feebar fièvre benn xadis bi mu fen doon moo na jabir mille mu ne woonaan jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala ala ummi saa'ib aw ummi al faqal ma laki ya umma saaibi aw ya umma almusayyabi tuzafzifin <laughs> walillahi alhamdu walminna tey ñu war a jëlaat ci benn boobu ba léegi tere guñ tere di ŋaññ loo xamante ne moom du ci dara borom bee ko moo moo koy digal muy def waaw <laughs> moom ma'muura <laughs> dañ koo digal du képp ah. il n'en est pour rien moom waaw ah, léegi moom est-ce que kon jar nañu koy ŋàññ déedéet mu ne kon chapitre trois cent vingt-trois baabu buntu an nahyi aaya guñ aaya an sabbi rih ci di daggal waaw di ŋàññ di saaga li nga xam ne mooy ngelaw li waaye comme ni nga xam ne noonu la ko waa Europe pas fii en tout cas ifrand yi niñ ko tàmme temps de rek daal di saaga waaw wal iyaadu billah <laughs> waaw parce que daal yow sedd na saa kaay rek saaga bu sàngee bu baax mu saaga walla iyaazu billaah ngelaw li ëpp yenn ëpp yi nga saaga waaw tempête nga saaga ouragan tu saaga di ñàññi rek mu ne déet loolu nag ku dee ci wàllu sharia moom julli du doxale noonu baabu nahyi baabu nahyi an sabbir buntu bi dañ ci tere gu ñu tere di ŋàññ li nga xam ne mooy le vent ngelaw li di insulter le wa bayaan waaye ginnaaw bu la sariya bu la nee def dalay wax nag lan ngay wax waxal lu rafet xam nga yaa umma umma saa ibi mele wala umul musayib yeneen saa saa waxoon na ko bu xoo kii ndax moom dalay dindil say xasaaya waaw <laughs> dalay dindil say xasaaya fii nag mu ne la bul wax lii bul ŋàññ de waaye wa bayaani leeral maa yuqaalu inda hububiha jamono ji nga xam ne ci la yi di jóge ngelaw yi di jóge upp bu baax ana ngay ñaan def ko ñaan ñaanal sa borom bi nga xam ne mooy sa borom di boromam moo la tàggat tàggat ko waaw moom mi la bind moo tàggat ngelaw li di ko defloo ngelaw li du ci dara amul xel amul xel amul dara dañ koy defloo kese waaw bi saaga nag di ŋàññ loo xamante ni moom amul xel te du def dañ koy def loo loolu ci xeetu ndox la bokk waaw <laughs> kon al imaamul xaafizu yi noonu la tudde bunt bii di wane ne ci toolu nit ñu sell ñi boo bëggee bokk ci seen yii ñoom ci ñoom euh, ba am ca seen tool ya ay parcelles yu rëy rëy rëy na nga moytu di yor jikko ji mooy tere nañ la ngay saaga temps bi ak boo gisee temps bi lan ngay wax loo xam dalay delloo ci sa borom al imaam mu indi fi li nga xam ne mooy ñetti xadiis bi ñu njëkk muy xadiis mille sept cent vingt-sept mu ne an abil munzir ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasubbu riix fa idaa ra'aytum maa takrahuuna faquuluu allahumma innaa nas'aluka min xayri haadihi riix wa xayri maa fiihaa wa xayri maa umirat bihi wa na'uudu bika min sharri haadihi ar-riihi wa sharri maa fiihaa wa sharri maa umirat bihi rawaahu tirmidiyu rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiisun hasanun sahiih qaala al-imaamu al-haafiz an-nawawiyu rahimahullah mu ne an abil munzir mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne bokk na bon ci dàkkantalam yi abul munzir sinon du lool kese moo doon dàkkantalam comme niñ koy gisa léegi radiyallahu anhu yàgg nañ ko fi gis moom mais gëj nañ ko gis nag moom saxaaba bi <laughs> radiyallahu anhu muy ubay ibn ka'b ubay al ansari bokkoon ci sangu saxaaba yi radiyallahu anhum muhajirihim wa ansaaruhum waaw ñëpp <laughs> mu ne an radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci boobu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dane laa tasubbu rih bu leen ŋàññ bu leen insulté ngelaw li de waaw bu leen insulté ngelaw li bu leen saaga bu leen ŋàññ li nga xam ne mooy ngelaw li fa idaa ra'aytum maa takrahuun bu dee gis ngeen loo xam ne ah lu ngeen neexul le tey jóge ci ngelaw li ah na ngeen wax lii faqulu na ngeen wax jàll dellu leen ci ki nga xam ne mooy boroom ngelaw li ngeen ñaan ko lu baaxu ngelaw lii te mu musal leen ci ayu ngelaw lii loolu la mu ne kon wax leen allahumma e sa boroom inna ñun sa jaam yi ñu ngi toroxlu nasaluka di la dagaan di la ñaan min xayri hadhihi rih mooy yiiwu ngelaw lii ñu ngi la koy ñaan wa xayri ma fiha ñu ngi lay ñaan bépp yiiw bu nekk ci ngelaw lii wa xayri umirat bi waaye maa ñu ngi lay ñaan borom bi lépp lii woo xamante ne moom lañ ko yebal ngir sànni gi nga ko sànni te ci sa ndigal lay dox lépp loo xam ne daal lu yiw la ci yebal gi nga ko yebal yal na bum ñu rëcc ñu ngi la koy ñaan ginnaaw biñ la ñaanee yiiwam waaye wa na'udhu bika ñu ngi ñëw ci yow borom bi di yàqu min sharri hadir riih ngir nga musal ñu di sàkku muslu ci mbonu ngelaw gii di tàmbali walla ñu annoncé ne yàlla a le cyclone nangam qui doit frapper les euh, euh, les terres xawma nangam ak nangam ñu ngi lay ñaan borom bi nga musal ñu ci mbonu ngelaw yi wa fii ma fiha mooy kon wa sharri ma waaw ñu ngi muslu ci mbonu ngelaw lii waaye mbon gi nekk ci biir gi mu ëpp wa sharri ma umirat bi ak mbonu lañ ko yónni mu daal di dem ngir dox mon mu ne hadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa qaala bi mu ko soloo nee na hadithun la ah hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ka solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi solo no al imaamu Abu Isa mu ngi ko indi ci rahimahullah abwaabul fitani an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi nnahyi an sabbi riyah mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib ibn Shahid al-Basri rahimahullahu ta'ala mu nekk net mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Habib ibn Shahid eh, Abu Ya'qub al-Basri ash-Shahid al-Shuhaydi hmm? ibn Shuhayd la ma ibn eh, ibn Shuhayd lay nuru ah? waaw ibn Shuhayd ñii nag ibn Shahid lañ def waaye ibn Shuhayd laa ko foog mais eh, loolu lañ bi daal Basri ash-Shuhaydi waaye ash-Shuhaydi laa ko foog al-Habibiyu rahimahullahu ta'ala newoon siqa génn àddina deux cent cinquante-sept un an après imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wala mu ne haddathana Muhammad ibn Fudayl mu ne ñu net Muhammad ibn Fudayl de Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawla Abu Abdirrahman al-Kufi yu génn àddina la cent quatre-vingt-quatorze nekkoon koo xamante ne mooy ku dëggu la woon ku xam waaye doon nañ ko jame li nga xam ne mooy ak schisme gu ne woon ci moom rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-A'mash mu ne ki nga xam ne moo ñu nekk mooy al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad ah, di at-Tibristaniyu al-asl al-Kuufiyu gane àddina la 60 ans génn àddina 140 145 rahmatullahi alayhi léegi an Habib ibn Abi Thabit mu jëlo ko Habib moom Amash kenn du laaj mooy kan an Habib ibn Abi Thabit ah, di Qays ibn Dinar Habib ibn Abi Thabit Abi Thabit mooy Qays ibn Dinar ñi ne Qays ibn Hind Abu Yahya al-Asadi mawlahum al-Kufi al-A'war rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent cent cent dix-neuf am nañu ne cent vingt-deux wallahu ta'ala a'lam an Zarr moo ko jëlee kon naan Zarr di Zarr ibn Abdillah ibn Zurara ibn Muawiya ibn Umayra ibn Munabbih ibn Ghalib ibn Waqsh ibn Qasim ibn Marhaba al-Hamdani rahimahullah Abu Umar al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina avant les années 100 nekkoon siqatun abid ku dëggu la woon jaamukatu yàlla rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza tàllali bu gudd la <laughs> mu jëlee kuñ naan Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza al-Khuza'i mawlahum al-Kufi ne woon siqa kañ la ganaat na kañ la génn àdduna dajuma ko an abihi mooy Sa'id ibn Abdurrahman jëloo baay mooy Abdurrahman ibn Abza al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala ta'ala moom sahaaba la woon rahma radiyallahu wa radiya anhu wa radiya anhu ci année vers soixante-dix yi ci la génn àddina muy Abdurrahman ibn Abza al-Khuzaa'i an Ubay ibn Ka'b hmm, voilà mooy riwaayatu hmm, saxaabiyin an saxaabiyin ah voilà voilà moom mii Abdurrahman ibn Abdul Asad moom la Seydina Omar bi fa bàyyee gouverneur am ba Nafi' Makka gouverneur mu ne woon Makka mu dajeeg moom ci euh, biti quoi muy voyage yi Seydina Omar dajeeg gouverneur u bi muy Nafi' Seydina Omar dajeeg moom Usfan quoi ci biti Makka noonu ne ko waaw man istaxlafta ala ahlil waad yi waa ñan kan nga bàyyi muy yor intérim bi mooy taxawu la laata ngay ñëwaat yi di doxal mbir yi foofee ca waa Makka waa xuru Makka mu ne ko Ibn Abza mu ne Ibn Abza ne ko ko Ibn Abza Seydina Umar xamu ko woon mais sahaba la bu ndaw bu Ibn Abza al mu ne ko kuy kooku <coughs> naafe ne ko <coughs> eh, ne ko mawla min mawaalihim <laughs> ne ko <laughs> ab mawlaa mooy koo xam ne ñoom ñoo doon ay njaatigéem quoi waa Quraysh ñoo doon ay kilifaam voilà wala ñoo amoon alliance ak moom moom lañ def moom laa def mu jiite si na war ne i <laughs> yow est ce que may taaleen naa bi mawlaa parce que xam na waa Quraysh quoi waa Quraysh eh, Quraysh bay sànn yow Quraysh xam ne ñoom ñoo doon kilifaam ah naa fee ne ko kat parce que boo euh, li tax nag ma bàyyi ko xam mu mu yor sama inter innahu qari'un li kitaabillah alimun bil fara'id voilà parce que nag moo ah ñama xama moo leen gën a xam alquran jànkatu mag la ba pare ku xam miraas la <laughs> ah Seydina Omar ne ah bu dee wax nga ma li nga wax de man bi dégg naa ci seen yonent ne inna allaha alayhi salatu wassalam yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yada'u bihi aqwama ne boo ma waxee lii de dégg naa ci seen yonent alayhi salaam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi man ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu mu ne borom bi dina yëkkati jaare ko ci alquran ay góor waaye ay nit waaye dina wàcc ci alquran di ko jaare ay nit jaare ko ci alquran voilà ku la gën a mooy ci alquran nag moo la raw ak lu ngeen mën a discours ak classe bu man di am ci société bi waaw ay ay saanoo lañ ñoo xam ne ay intouchable dara bu la gënee am ah, xam-xamu alquran nekkal shérif boo nekkee shérif te kii gis laa jàpp ci alquran yi fi sa maam bàyyi woon mu yonent bi alay saa moo la raw ah jaru ko tëndal bee mbooloo ànd ak yow loolu lépp du ci dara voilà kon <laughs> ibn abza boobu nag Sa'id ibn Abdurrahman ibn ci baayam mii nag la ko jëlee muy Abdurrahman ibn Abza muy saxaaba boobu euh, dëkkoon Kuufa euh, euh, ne woon na fayit gouverneur rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu rahmatan wa radiyallahu ta'ala an Ubay ibn Ka'b moo ko jëlee ci Seydina muy riwaaya saxaaba bu jëlee saa muy Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibn Muawiya ibn Amr ibn Malik ibn an-Najjar al-Khazraji al-Ansari waaye beneen dakkantaram Abu Tufayl nekkoon sangu jàngkatu yi moom la yonent bi saa saam comme Seydina Anas wax ne yonent saa salaam bi dafa ñëw ci Seydina ah, kii Ubay mi radiyallahu anhu ne ko inna allaha amarani an uqri'a alayka an aqra'a alayka waaw saar bu doon door a muy suuratul bayyina lam yakuni borom bi ne yonent bay saar saam demal nga jàngal saar bii Ubay ibn Ka'b mu dégg ko <laughs> non mais <laughs> salam saay la <laughs> hawla wala quwwata daal di déplacé wu ñëw ba ci Seydina Kaab ibn Ubay hmm? waaw ne ko borom bi moo ma digal ma jàng saar bi ci yow Seydina Ubay ne ko radiyallahu allahu sammani lak ne ko borom bi tabaaraka wa ta'aala yoon saa sam sama tudd la tudd ne nga ngir nga ñëw jàngal ma jàng alquran boobu saar bii ci man mu ne ko waaw si dafa mu commencé di jooy jooy yu metti ndeysaan allahu akbar Allahu akbar huwa Ubay ibn Ka'b Abu Tufayl Abul Munzir radiyallahu anhu la xaw bokkoon ci boroom xam-xamu alquraan yi mooy sangu jàngkatu alquraan yi yone saa sam doon na aqra'ukum Ubay waaw naan sama xeet ki leen gën a jàng alquraan daq jàng alquraan mooy Seydina Ubay mi ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu al-Khazraji bokkoon ci waa Khazraj almadani radiyallahu taala anhu kañ la génn àddina nag c'est là où le problème est <laughs> ana nii nii xoolal am nañu ne l'an dix-neuf ci xilaafa Seydina Omar hein dix-neuf l'an dix-neuf ginnaaw gàddaay yonent saa salaam am ñu ne non l'an vingt am ñu ne non l'an vingt-deux am ñu ne l'an trente am ñu ne l'an trente-deux am ñu ne l'an trente-trois bi ñu la mën a nekk mais xanaa nit ñi dundu woon ak moom ba xam ne ba bés bii la génn àddina wala waaw am na kay <laughs> ñam doon dundal kay xam nañ kañ la génn àddina mais yaakaar nga ni ñun ñi ñoo dundal moom ak même ñi liggéey ci ilmul euh, rijaal yeeg yooyu non c'est bien après lañ ñëw bu dee daa fekk ne taarixaluñ woon ak génn àddinaam mooy waxuñu kañ la waxuñu ko woon te amul fenn fuñ ko relaté fuñ ko tudd ah. léegi léeg-léeg borom xam-xam yi li tax lii muy am parce que dañuy loolu lu am wala mu am loo xam ne dañuy xool bi gis ne lii ah wala riwaay yoo xam dafa wéradi di wax ne kii la génnoon ah dina après léeg-léeg nga gis beneen riwaay boo xam ne moo gën a dëgër di wax ne déedéet dund na ba weesu foofu ak yu mel noonu mais ça ne veut pas dire que par exemple boo fekkoon Seydina Anas ibn Malik nga ne ko kañ la Kaab ibn Malik génn Kaab ibn <laughs> Ubay ibn Kaab génn naa xam xam na ban nag mais kan ci kan ci boroom xam-xam yee ko laajoon <laughs> saaba yooyu non eh, ak ñëtadu na moom loolu la voilà ñetti wax yu njëkk dañ ne ci xilaafu Seydina Omar la génn àddina yeneen ñetti wax yi ne ci xilaafu Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan kon Seydina Ubay ibnu Ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu rih fa idha ra'aytum ma takrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bihi wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi imaam an-Nawawi euh, at-Tirmidhi rahimahullah mu ne wa fil baabi an Aisha mu ne buntu bi hadith mel nii jëlee nañ sayyidatu Aisha wa Abi Hurayra bu Seydina Abu Hurayra bi moom mu ngi ñëw parce que imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moom la ci teg ginnaaw hadith Seydina Ubay bi radiyallahu anhu mu ne wa Uthman ibn Abil As bi as-Saqafi radiyallahu anhu wa Anas ak Seydina Anas wa Ibn Abbas ak Abdullah ibn Abbas wa Jabir Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne haaza hadiisun hasanun saxiix mu ne lii xadis la boo xam ne hasanun saxiix moo la imaamu Nawawi ne wa qaala rawaahu Tirmidi wa qaala hadiisun hasanun saxiix mbir mi noonu la dana saxiix la léegi <coughs> kon ginnaaw lii suñu lëkkaale ak suñu bunt bi mooy tere bu ñu tere ngay saaga temps bi voilà <laughs> noonu euh, kii bi woon ngelaw li waaw bi saaga ngelaw li dañ koo tere yoneen saa salaam moo ne laa tasubbu riix te loolu dafa xaram nekkul loo xam ne dañ naan bon peut-être mooy daa nekk loo xam ne dafa xaram waaw yow jullit bi amoo droit di saaga li nga xam ne mooy temps bi loolu daa xaram ci yow waaw waaw parce que loolu lépp affaire yi mooy li ñu doon sànk rek affaire u ñàkk bàyyi xel la yow loo xamante ne moom du moom moo sàkku li mu doon ak li muy def waaw léegi lan ngay ñëwee di ko daggal waaw loolu voilà loolu c'est pas normal quoi waaw c'est pas normal c'est pas c'est pas du tout jaaru te nit kuy xalaat dina sori. xeetu jikko yu ñaaw yooyu nga xamante ne nii mooy lii loo xam ne borom bi moo ko digal muy def yow nga koy saaga waaye sawaay yow ah <laughs> eh, eh, mooy ki ko fi def la rek waaw waaw loolu la moo tax eh, kii Ibn Abbas te waxoon waxoon nañ ko parce que mel nii gisoon nañu am na luñ ci waxoon ci ci tere guñ tere ngay daggal bi saaga ngelaw leeg yooyu boo fàttale ko chapitre biñ gisoon deux cent soixante-quatre baabu tahrimi laani insaanin bi aynihi aw dabba hadith sayna Abu Darda mille cinq cent cinquante dana woon mooy bi ne woon imam an-Nawawi wa Darda radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi inna al-abda ida laana shay'an sa'idat al-la'natu ila as-samaa fa tughlaqu abwaabu as-samaa'i duunahaa thumma tahbitu ila al-ard fa tughlaqu abwaabuhaa duunahaa thumma ta'khudhu yamiinan wa shimaalan fa idaa lam tajid masaaghan raja'at ila alladhii lu'ina fa in kaana ahlan lidhaalika wa illaa raja'at ilaa qaa'ilihaa hadis boobu ah Allahu akbar Sayyidinaa Abu Dardaa radiyallaahu anhu mu ne yeneen bi alay saat salam na gis nga jaam bu dee dafa rëbb dara rëbb ga day yéeg jëm asamaan buy ñëw fekk ñu fermeel ko bunt yépp ndax du fa nan lay amee yoon biir safara fi biir biir biir asamaan ya waaw ñu tëjal ko bunt yépp summa tahbitu du am fu mu jàll mu wàcc ginnaaw gi mu wàcc ci suuf fekk buy wàcc ca suuf it fa tuwala ko ab waa waa duunaha ñu tëj Hmm? claquer la porte à sa à son nez comme <laughs> comme ndox tëj bunt du mën a dugg léegi nag mu jaar ndejoor jaar càmmoñ di xool fu mu jaar bu trouvéwul fu mu jaar mu dellu ca ka nga xamante ne ah moom la ñu rëbb bu demee ca moom fekk moom yelloowul ñu rëbb ko day dellu ca ka nga xam ne kàddu rëbb gi ci moom la génne woon waaw wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli moo tax loolu lu garaaw la taxawoon nañ ci bu baax dellul foofale bi ñuy gis foofu waxoon nañ la kene loolu yonent bale saa wax nag kene mbir mi bu amul bu dee amul day yéeg asamaan ñu tëj buntu asamaan yi du dugg moom rëbb gi muy jéem a dugg suuf ñu tëj bunt yi mu jaar nejoor jaar càmmoñ bu amul fu mu fu mu jaar te du ko am léegi nu muy def day dellu ca kañu rëbb bu dee ne yellul ñu rëbb ko te ngelaw li est ce que ngelaw yellu nañu rëbb ko alors que dañ koo dugal mooy yellul kon nag mu dellu forcément day dellu ca ka gàddu gu génne woon mooy que rëppoon ngelaw li quel temps de rek saaga yow loolu day dellu ci yow waaye waaye quel soit qu'il soit maudit rek saaga temps bi comme nit ñu réew ñi di waxe ñi ñàkk ànd ak benn teggin waaw nga koy dégg ci ju xaalu kufaar yi waaye jullit ñu bari daal leen àbb ba roy ba dàq sax yu mel noonu la <laughs> waxoon saa waaja waaye <laughs> waaw lu ma wax teg ci benn baatu saaga boo xam ne tubaab yi dañ koo tàmm yàgg na <laughs> ma ne ko sawaay eh, defal attention rek gis nga nii ngay waxe nii làggal ci sa làmmiñ yi bés boo fi demee Sénégal ngay wax benn paa bu xaw a dégg français wala bu xam français ba nga wax lii ci kanamam wóor na di am problème waaw waaw waaw nga am waaye c'est que bi non doo bàyyi kii affaire yi doo kii mane ko loolu nag da war a yar sa bopp ci loolu nag bul topp gaa yi ni ñuy waxe rek nga koy waxe waaw te waxoon naa la fréquentation dafa am solo gis nga booy yi nekk ci collège yeeg lycée yeeg même ñiy liggéey ci ci ci yeeg nekk salarié sax ci resto yooyu wala bureau yeeg wala fu la neex entreprise yeeg firme yeeg bureau yeeg yooyu yëpp gis nga environnement bi ngay nekk nañuy waxe da lay waaw nul n'est influençable amul kenn ku naan man kenn manuma influencer waaw waxoon naa la suñu beneen waay ja <laughs> doon liggéey restaurant taayo mu naan waaye <laughs> fekk ñu doon wax ci lu mel nii mu ne mais affaire bi c'est man mooy ma xuma woon di di saaga quoi <laughs> mais bi mu nee restaurant di def plonge bi mu nee di raxasi ndab yooyu ci restaurant yeeg yooyu gars yi ñam sëqaloon mbirée liggéey ñoom dañu ñaaw làmmiñ te ak a bari ci yenn profession yi waaw waaw am na yoo xam dafa mel ni profession yi la yoo xam ne mooy métier la yoo xam ne ña fa ne daa mel ni amuñu benn savoir parler quoi nan la ñuy waxee yenn teggin yi duñ ci bàyyi xel